voilà kon mooy nga teg sa bakkan jihaad ak moom ci xam-xam bi nga am mu koy jëfe sinon xam noonu kese moom bu àndul ak jëf bu lorul bakkan ba bu ko dul lor bu ko jëlee loolu wax ju rafet la waaye mooy dalay lora ah. parce que moom alquraan xujjatun laka aw alayka alquran day nekk lay ngir yow te mooy leer gim lay wax wala mu nekk sa kaw yonent saa saa loolu la ñu xamal amul ñetteelu fois sagateem ba caaxaan la ku ba garab garab bala la wolof wax te wax nañ dëgg <laughs> léegi ñetteel bi nga xamante ne moom lay jihaad ak bakkanam ginnaaw bi mu amee xam-xam bu leer bu tukkee ci yàlla te yéenam sell mu yen ci boppam ba di ko jëfe an yujahidaha ala da'wati ilayhi wa ta'limihi man la ya'lam wa illaa kaana min alladhiina yaktumuuna maa anzala allahu min alhudaa wal bayyinaat wala yanfa'u ilmuhu wala yunjiihi min azaabillah wala wala yunjiihi waaw min azaabillah mu ne nag ginnaaw ñetteel étape ginnaaw xam jëfe mooy nag di ci woote loolu beneen étape la boo xam ne bu jafe la gaay dinañ la dal bëgg la bëgg laa waat di la tuutal ci ay sobriquet buñ mënee sax léeg-léeg bu jaree sax ñu tëj la ñu tëj la parce que yaa fi wax dëgg waaw kon nag nga jiyaat sa bakkan ci woote jëme ci waaye di ko xamal koo xam ne xamu ko nga yëwén ci diina ji comme yeneen saa sa meloon nga xam ne moo gënoon a tabe kar reexil mursala comme ngelaw lu ñu sànni comme ni ñu ko fi gisa woon fii ci Riyad bi allah sinon bu ko deful day bokk ci ñi nga xamante ne nii dañuy nëbb xam-xam tax xadiisu imam al Abu Dawud bi yeneen saa salaam nee képp koo xamante ne nii daa nëbb xam-xam boo xam ne nit ñi dañ koo war a xam bu ëllëgee mu nëbb ko borom bi dina ko laxaat ci laxaabu sawara yi waaw borom bi dina ko laxaat ci laxaabu sawara yi voilà kon loolu lu garaaw la kon nga boo ko deful la ngay dugg koo de waaw ñii nëbb yu leer yi nga xam ne moom la yàlla yónnee ak njub gi te lool du la jariñ te du la muccal safaraawu yàlla wi mu ne ñeenteel bi ngay xarek sa bakkan al imam ibn al qayyim ci faslun fi maratibil jihad yi ci azad muy pa euh, muy muy muy zadul ma'ad fi hadi khayril ibadi sallallahu alayhi wa sallam mu ne ñeenteel bi mooy am yujahida ala sabri ala mashaqi da'wati ila allah wa adal khalq wa yatahammalu dhalika ah, kullahu lillah fa ida stakmala hadihi al maratib al arba sara min ar rabbaniyin voilà mu ne nag beneen bi nag mooy mu yen bakkanam ci muñ nag ci bépp coono boo xam ne moom lay jal ak bépp lor bu muy jële ci woote gi muy woote ci yàlla ak xamal nit ñi seen diine parce li nga ñëw ñenn ñi jànni la waxoon nañ leen saasam des pass day ñëw ci foire yi ñoom ñuy ñëw ñoo da da da da bul bul jël bul jël bala moo ak ci ñun ñëw soxlawu sëy naa moom gis nga ah mun naan kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara voilà Seydina Nuh nee na mais borom bi ñuy saa bu ma leen woowe ngir nga jéggal leen ñu nangu sa diine ji li ñuy def dañuy jël seen buñ ma séenee rek ngir bañ maa dégg bañ maa gis lañuy jël seen nopp yi seen seen seen baaraam yi saañ ko ci seen nopp yi jël seen yére yi daal di koy muur seen xar kanam yi ngir duñ ma gis jël seen nopp yi saañ ko seen seen euh, baaraamu loxo yi saañ ko seen nopp yi dugal ko ci ngir bañ maa dégg ñu wëy ci ñu monde yi nekk ak euh, mooy yàlla geeg bokkaale gi di rëy rëylu ak rëy rëylu bu jéggi day waaw waaw summa inni da'awtuhum jihara summa inni da'awtuhum wa asrartu lahum israra fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilu as-samaa alaykum midrara ban jeexe mooy loolu yow foog nga teg ci sa bopp nag waaw dinañ la dëkkal moo dëkkalul de dinañ la yekkal ci ndabal xaj de waaw di la diaboliser ne c'est un extrémiste fondamentaliste nangam kii bëggul nit ñi il est il est euh, nauséabond des idées yoo xam ne kii baaxul ci biir baaxul ci bëccëg loolu lañ ko doon wax yoneen saa salaam waaw <laughs> ba moo tax ñu bëggoon ko suul <laughs> te te te kat faatuwul waaw. wa id yakaadu alladina kafaru la yasliquunaka bi absaarihim lamma sami'u dhikra wa yaquluuna innahu la majnuun allah <laughs> gis nga gaa yi bés <laughs> manoona sulëf wallahi doo nañ la suul te faatoogo yakaadu alladhina kafaru borom bi ne gis nga gaa yi nga xam ne ñoo yéeféeri tuutee des bu ñu ko manoon mais dañu lay suul waa wax non dañu lay suul tafaatoo boo yow Seydina Muhammad ak seen bët yi ñu lay xoole <laughs> waaw xoole la bëtu bañ la ak bëtu yal na nga <laughs> yow kii daal yal na dee waaw loolu lañ la doon xoole bët yooyu mais nag xamuñu waaw kon nag loolu mooy yooyu yëpp foog nga daal di koy yenoo ah léeg sax ñu lor la ci sa yaram dinañ la lor ci seen làmmiñ yi diaboliser la dóor la ay procès mettre la au banc la société daal di lay euh, lu nekk ñu solal la mbubb mu ñaaw loolu nag nga daal di koy muñ as-sabr yujahida ala as-sabr ala mashaq ad-da'wati ila Allah wa ala ak loru jaam yi ak lépp loo xam ne woote gi muy woote ci yàlla coono yum ci yum ci euh, daj wa mu ngaar daa jool lépp rek lillah loolooy tax mu woyof bés bu dee ay xool problème yooyu këne borom bi lay gis mu koy nattu à nit ñi affaire bi day gën a yomb ndax lépp lu jóge ci yàlla buy ñëw ci jaam jaam bi bu ko nangoo rek même bu dee natt la lu mu yaatu yaatu yaatu loolu benn adrénaline la boo xam ne day day apaiser mbir mi te noonu la borom bee di xaar ci yow waaw mooy nga yelu ko walla waaw mu ne nag ku matal ñett ñeenti martaba yii martabaam jàng diine xam xam-xam bu leer alquran ak sunna yenti sa bopp xamle ko te yàlla tax woote ci te ngar daaj lépp loo xam ne mooy coono ak ay lor yu ciy jóge di daal ci sa kaw nga yenu lépp ngir yàlla kooku moom matal na martaba yi nga xamante ne nii day mujj nekk nag bokk ci ma ci ñi nga xam ne ñooy rabbaani yu ne ñi nga xam ne koy borom bi lañ waaw foog ba kon lii la léegi nag mu ñëw kon jihaadu nafs wax na la mu ne wa amma jihaadu shaytaani ñeenti noon la la wax waaw ah jihaadu nafsi léegi xawaa daa duggaale ci biir waaw ash-shaytaanu ah wan nafsu wal hawa ak dunya yooyu daa duggaale ci mooy bakkan ak saytaane dugal na ñaar yeneen ñaar yooyu léegi ku mu nekk am oh, am maa jihaadu shaytaan fa martaba taat kanta jihaad ak saytaane ñaari martaba la waaw ñaari étape la yoo xam ne foo foo foo jaar nit ki nit ki foo jaar nit ki daldi daldi koy lan daldi koy def bi ñu njëkk mooy jihaaduhu ala daf'i ma yulqi ila al-'abd min ash-shubuhati wa ash-shukuk al-qadiha fi al-iman <laughs> mooy seytaane mooy al-waswasul xannaas alladhi yuwaswisu fi suduri an-nas min al-jinnati wan-nas lañu borom bi wax te suuratul naas mooy day sànni ay pikk di am lu muy jam ci sa xol di indi ay sukuuk ngay am lan ay sikki sakka ci nekk nekku yàlla ak am amu yàlla sax seytaane day fexe di def loolu jaam bi di ko sànni ci xolam bi ci ay lënt lënt yu leer yi alxuraan bi wax bu fexe di sànni ci xolu jaam bi loo xam ne day tax du ko nangu lii est lii lii c'est pas raisonnable quoi non mais est-ce dëgg la ay bàmmeel yi que ne mbugalum bàmmeel mais bàmmeel yi bu buñ demee sulli leen ay yooyu non lii te am na benn taw bu amoon après bàmmeel yi sulleeku mais gars yi bon ay yàq lañu ah oui le problème ah. seytaane lay def loolu indil la yooyu nga xam ne ay jax-jaxal ay subuhaat ay lënt-lënt yoo xam ne day jam sa ngëm yàlla foog nga xeex coté boobu. beneen bi martaba bi mooy jihaaduhu ala daf'i ma yulqi ilayhi min al iraadaati al faasidati wa shahawaat fal jihaadu al awwal yakunu ba'da al yaqiin wa saani yakunu ba'dahu al sabr ba'dahu al yaqiin fal jihaadu al awwal yakunu ba'dahu al yaqiin wa saani yakunu ba'dahu al sabr mu ne bu ñaareel bii nag moo jihaad ak moom seytaane ci yi nga xam ne moom lay sànni ci ay bëgg-bëgg yoo xam ne yu bon la. wa shahawaat ak bànneex yi yoo xam ne ba fa maana nga sa yaram am na lu mu laaj mën a la mais yow waaye bi a bind quand yooyu c'est pas grave gone nga nangam ak nangam mooy lu ñëw rek mu ne bu muy minimiser la ko dem sax ba la garaawul xoolal ñoom diw loolu moom la ñëpp di defar ah. en plus euh, où est le problème est-ce que gis nga leen bañ ko defee dara dal leen wala seen dara tay la seen affaire dina dox alors que yéen ñii jéem a doxal fii sootal amul dara kon nag saa dundal ko wax te loolu day wane ne ñoo nekk ci dëgg parce que seen affaire a dox quant à walaakaane yi moom naan la ay ay chaste seeg ay sàngam yooyu yëpp caaxaan la ko wax voilà mooy bëgg-bëgg yu bon yi ak saxawaat yi bànneex yi loolu foog nga xeex ak moom yooyu muy ci yow mu yi nga xam ne ay ay ay lënt-lënt ak li nga xamante ne ay sikki sàkk yoo xam ne day jam gëm yàlla loolu lenn moo koy dinde fal jaadu awal yakunu ba'dahu gis nga boo xarek saytaane ba am lool xam a tey yàq loolu bi di faye mooy yaqin la certitude nga xam ne bu jëloon montagne yëpp la koy yen ngir nga weddi yàlla doo ko def waaw waaw kooku boo paree rek loolu la la bi di fay kantaa jihaadu bii mën a ñëkk a wax di la yóbbu di sànni ci yaw bëgg-bëgg yeeg yu bon yeeg bànneex yu yi loolu mooy dalay man nga nekk muñaakoon bu mag ku mën a muñ waaw muñ ci yu neex yi waaw muñ ci yu naqar yi muñ yenn sa ci yu jaam yàlla da ngay mujj nekk koo xam ne ku mën a yen ku mën a yenu ay ay ku mën a muñ ngay doon waaw waaw moo tax mu ne qaala allahu taala wa ja'alna minhum a'immatan yahduuna bi amrina lamma sabaru wa kaanu bi ayatina yuqinuun sa suuratu sajda mu ne ñu def ca ñoom ay njiit yoo xam ne dañuy gindeeku di jaare ci sama diine ji ma féndi bu kañ ba ñu muñee te dañoo nekkoon ñoo xam ne sama laa yi dañ ci amoon kóolute amul woon ci benn sikki sàkk mu ne fa axbara anna imaamati diin borom bi daal di ñuy xamal ci laaya bii que ne ni ngay nekk limaam ci diine innama tunaalu bi sabri wal yaqin imaam ci diine moom niñ koy amee mooy ci muñ ak am certitude sa xol bu am benn jax-jaxal bu ci ne te pare nag sa yaram ak sa loolu ngay muñ lépp loo xamante ne shahawaat yeeg bànneex yeeg ak tamit yentu ci diine ak liy neex yàlla waaw mu ne fa sabru yadfa'u ash-shahawat wal iradat al-fasida muñ day dàq parce que nam ne yi am yi win yu baaxul yi ak façon yi nga xamante ne moom la ñëpp yi def même bu dee baaxul yooyu noonu bu fekkee muñ muñ da koy écraser waaw nam nam yooyu bu yu bon yi tamit c'est pareil yaqiinu am nag yaqiin loolu lan lay dàq yadfa'u shukuk wa shubuhat kon nag mu ngi noonu léegi nag mu ne wa imma jihaadul kuffaar kon wax na la jihaadul nafsi état bi ngay jaar waaw nan ngay xareek sa bakkan seytaane lan état bi ngay jaar léegi nag mu des jihaadul kuffaar ak munaafiquuna yi def mu ne wa ma jihaadul kuffaari wal munaafiqiin fa arba'u maraatib mu ne kantaa nag xareek naafiq yi non piir yi ak naafiq yi nga xam dañuy wane day jullit lañ te dëgg-dëgg ay yéeféer lañu ci seen biir mu ne ñeenti étape la bil qalbi wal lisaani wal maal wan nafs ñeent yi la da ngay xareek ñoom ñii sa xol parce que bu sa xol dëgërul bu sa xol dëgërul am kóol sa borom sa waay tu ne feras pas waaye sa làmmiñ bu dul da nga am xam-xam bu leer boo xam ne moom la làmmiñ wi di traduire muy waxu dëgg doo feras pas face waaye bu fekk nga am alal tamit partie bi bu dee xare boo amul waxu nañ la Seydina Ousmane Kero bi yonent saa salaam naan man yujahhizu jaysh al-usra wa lahu al-janna kuy waajal xareb Tabuk bi mooy xare biñ demoon ndax waroon a xeexeek ki nga xam ne mooy la César byzantin Qaysar Hiraql azim ar-Rum Seydina Usman bu doon ne amul woon dërëm loolu doonu man kon mooy almaal wan nafs naan bon gaay ah waaw xam moom déedéet <laughs> mu ne wa jihaadul kuffaar nag axassu bil yadi wa jihaadul munaafiqiin axassu bil lisaan mu ne jihaad ak yéeféer yi lim gën a jagoo mooy loxo kantaa jihaad ak naafiq yi moom lim gën a jagoo mooy lan waaw kon nag mu ngi noonee yii la wax après moom loolu <laughs> euh, euh, euh, la ko après doon mu ne faslun wa amma jihaadu arbaabi zulmi kantaa nag xeex ak nga xam ne nag ñooy borom tooñaange yi tooñ yi nga xam ne tooñ kese lañ nekk ci yi waaw wal bidaa yi ak waa bidaa wal munkaraat ak yu ñaaw yi sariya bañ ñooñu moom ni ngay xarek ñoom lenn la fa salaasu maratib ñeenti étape la ñetti étape al ula bil bi ñu njëkk mooy ak loxo in qadara ida qadara bu dee waa ji mën na ko fa ida ajaza bu dee lott na ci lool intaqala mu jàll ilal lisaan ci làmmiñ bu dee manu ko mooy di leen do argument yu baax di tegu ci diine di tegu ci lu leer bu dee nag lott na ci lool jaahada bi qalbi mu xarek ñoom ci ak seen ak xolam mooy li ñuy def mu ne fa hadi salatatu ashar boo ta boo toppee yi ma la wax diggante depuis xeex sa bakkan ba lii treize lañu martaba minal jihaad ci ay martaba ba jihaad waman maata képp la ku génn àddina walam yaxsu ta xare yi defoo ko defoo ji leen walam yaxsu nafsahu bil ghazwi te mooy bi nga xam ne mooy jihaadu qalbu bi nga xam ne mooy mbir mi ah kii de manuma ci dara manuma sama laaj nañ waaye na la metti yow defoo ci dara waxtaane woo koog sa bopp maata ala shubatin min an-nifaq kooku dina faatu ci benn branche yi naafi xam nga li xadiis bi yore saa la ko boobu waxu la jihaad wu xare bi kese dem ci xare yi kese mooy yii nii boo ko deful loolu la Allahu akbar waaw Allahu akbar ah kon lii la de Allahu akbar Allahu akbar kon al imaam Ibnul Qayyim yi gisati nga fi mu génnee ah waaw walillahi alhamd wal minna jazaahu allahu anil islaami xayral jazaa léegi nag euh, kon tey dañuy yem noonu kon ci mbëmbëstal mi muy kitaabul jihaad kon dañ ci yem nii insha allahu taala léegi nag bii di ñëw dinañ ñëw ci euh, léegi nag imaam léegi nag di dugg ci xadiis yi nag mais non pas xadiis yi lu may wax nii mooy aaya yi <laughs> mu dugg ci aay parce fii xam nga dañ nañu gis ah, imaam di tàmbali daal di commencé xanaa kitaabul ci euh, xaj ji dëgg la biñ génnoon baabul euh, wujubil xaj wa fadli mooy buntu biñ jeexal bi passé muy tom boobu tamit alhamdulillah moom euh, kii la woon tàmbali woon na ko ak aaya walillahi ala nnaas xijjul bayti man istata'a ilayhi sabilaal fii itam day delluwaat la moo xam ne moom la waxoon ci introduction ba waaw ne woon wa usaddirul abwaaba min al qur'aanil aziiz bi ayatin karima dinaa ubbee buntu yi ci lenn loo xam ne ci alqur'aan bu tedd bi ci ay aay yoo xam ne yu màgg la yu noble la léegi nag suñu buntu bii di ñëw insha allah nag mu dugg nag ci wàll woow nga xam ne boo fàttale ko moo composé toolu ni ñu sell ñi mooy lan alqur'aan ak sunna waaw waxu borom bi tabaaraka ak waxam bi nga xam ne wahyu la la jox yonent bi alayhi salaam waaw moo tax mu ne innahu la qawlu rasulin karim zi quwwatin 'inda zil 'arshi makin mutaa'in samma amin waaw mooy bi moo tax ne ko ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha yonent bi alayhi salaam du waxee li nga xam ne yéen nit ñi moom ngeen xame bànneex lépp lu wax wax yu la boo xam ne maa ko wax lool adi aaya bi njëkk a wax nag dane innahu dëgg-dëgg alquran bii la qawlu rasulil karim waxu e, e, e, kii la ndaw la boo xam ne bu tedd muy Seydina Jibril mi koy ndikee waaye wax Seydina Muhammad la sallallahu alayhi wa sallam fii quwwatin inda la ca borom arsh waaw makin waaw kooka lañu wóolu kon toolu ñu ñu sell ñi nag comme niñ la ko waxe woon waxati la ko mu ngi composé wu ci ndoxum alquran ak sunna waaw mooy alquran la ak sunna ci loolu ci la ñu ne waaw baynahuma ci yooyu mooy li nga xamante ni ñoom ci la ñuy naaje amuñu leneen loolu mooy seen dund loolu mooy seen faatu loolu mooy seen dekki waaw kon nag bii di ñëw insha allah ñu dugg nag ci wàllu njëkk bi muy alquran imaam indi na fi ay laay yu xaw a takku yoo xamante ne di wax ci wàllu bunt bi euh, euh, jihad bii di ñëw kon ñu dugg ci chapitre bi muy deux cent trente-quatre baabu léegi ak ni mu ko tuddee insha allah kon dañuy yem noon ci mbëmbës tël mi ci téere bii di kitaabul jihad yi le livre du jihad kon nag ñu yem noonu insha allahu ta am na am na benn biir boo xam ne dañ noon dañ ci wax tuuti mais bon yooyu foog naa c'est bon mooy boo demee foofu ci siira bi maa ngi doon wax naan temps yooyu surtout 2016 bi euh, c'était fin 2015 ah fin 2015 la woon waaw lañ ko euh, jeexaloon parce que fichier yooyu euh, ci début 2016 bi lañ ko dugaloon te loolu mooy kon defoon nañ ko avant voilà. mooy euh, mu nekk loo xam ne lu homa homa hom solo la woon euh, doon wax ci côté boobu ak yi nga xamante ne dañuy dem euh, charte jihad dem di jihad yow bàyyi say parents fee ñuy jooy nga ñëw toog alors que ren waxoon waaja ba mu ñëwee di jihad mu ne ko hayyun walidan yow say ñaari waajur dañoo dund mu ne waaw ñu ngi dund mu ne ko waaw mu ne ko dellu nga dem fa fiihima fa jaahid demal ca ñoom nga jihad ca ñoom mooy nga dem gërëm loo kenn ki da mu ne ko man damay génn dañ doon jooy ndax bëgguñoo ma dem yeneen saa sam ne ko dellul nga dem nga reetaan loo leen kontaan loo leen gërëm leen comme ni nga leen jooy loo war aywa dellu waaw loolu moo tax jeunes yi waroon nañu xam yooyu euh, waaye euh, allahul musta'an mooy waxoon naa la boobu nag te ne la la la responsabilité partagée waaw réewu yéefér yeeg seen politiciens yeeg seen façon ñu ngi naan ñoo nekk ci télé yeeg yooyu naan ay spécialistes lañu ak ñooñu ñoom lenn lañ ci waaw ak tamit ni nga xam ne noonu lañ bëgg a doxale société bi mooy soril jeunes yi ci lépp loo xam ne njàngaleem diine la ba léegi xamuñ dara ci wàll woowu ba pare nag ñu bëgg leen a canaliser seen waxi caaxaane seen pom yi nga xam ne lépp fola waaw fola walla dem jàngi nekk ci kii bi naan sàngara dem buuri kii dem dem ci baar yi daa si nii ñibbisi jël sa oto naan sa sàngara waccu fii mbël mbëkk fii daar fii def lii après déconné fii yuuxu fii yaxaw fii après dem façon caaxaan yooyu mais jeune boo xamante ne nii jullit la bu màggee xaw a yeewu tuuti même bu newoon ci yooyu après so diineem ñor ko loolu da ko lool loolu ngeen koy canaliser loolu da ko mën a téye loolu da koy dina sori ba pare bañ leen bu dajeeg ñoo xamante ne nii xamul diine gu leer ñoo xam dañuy jaar ci moom ngir daal di ñu def yenn yi mais moo tax ñuy def jéey yi mais bu ñu leen bàyyi woon ak boroom xam-xam yi nga xam ne ñooy rabbaani yuuna yi kii di wax ci imam Ibnul Qayyim léegi nga xam ne ñoo xam diine étape yooyu yëpp ñu jaar ci xam nan lañuy wootee ak tamit xam-xam bu leer dinañ leen xamal ne mbir yi du noonu waaw borom bi ku nekk fa nga nekk foofu la la chargé nga def la nga war a def waaw defal la nga war a def waaw dëgg la nekkoo ci monde boo xamante ne yow ci sa mbuq nga nekk te képp koo xamante ne mbiru jullit ñi intéressé wu la yitteelu la bokkoo ci ñun comme li yeneen saa sala waxoon waaw mais ku nekk malgré li injustice yi xam aw te loolu moo fi mas am nga xam yow lan nga ci mën a def yeneen saa sax doon toog di say injustice muy xew keroog Abu Jandal saway ibnu Suhayl ibn Amr Allah Abu Jandal saway fekk am na ñoo xam ne ci jullit ñi dañ leen a jàppoon Quraysh yeew leen waaw takk leen ci ay chaîne Abu Jandal jóge na le di doomu Suhayl bi nga xam ne moom la waa Quraysh mujjoon yónnee ngir mu ñëw def accords yi Hudaybiya ak yeneen saa salaam bi mu bindee bi ñu waxee accords yi noonu muy accords yooyu nga xam ne jullit ñi dañ cee meroon yeneen saa salaam ne leen garaawul bàyyi leen noonu bi ñu paree accords yi juste laa dañuy pare la doomu Abu Abu Suhayl moom waa Quraysh yónni kilifa Quraysh woo di Abu Jandal nekkoon jullit jóge na le Quraysh ñëw daw si ci kanam yonent saa sam sànni boppam ci feer yi fexe na feer yi ndawe Makka malgré ça ba agsi foofu ci biti Makka yonent saa sam gis ko ne ah Suhayl te mooy baayam ah baayam la moo ko jur moo ko jur du ay demi pa baayam ak yooyu doomu boppam la mu ne ko Suhayl la léegi accords yi ñu ngi koy door a def paree guñ ci exactement léegi dama lay ñaan rek may ma kii nii ma récupérer ko Suhayl ne ko maa bañ duma ko nangu mukk gis nga yow Muhammad sallallahu fii laay njëkk doxal accord yi ci yow boo ma ko boo nangu boo ma boo ko jëlee du dootuma def ak benn accord damay annulé lépp yonent saa salaam ne wax ñaan ñaan sawaay ne ko déedéet may ma ko mu ne ko moo bañ waat ne du ko may yonent saa salaam ne ah Abu Jandal kon nag ah gis nga li sa baay wax ak tamit accord yi loolu la léegi kon da ngay delluwaat. ñu ne nii loolu yonent saa salaam mais xam nga loolu lu muy <laughs> ñu ne la prisonnier boo xam ne ay noonu ko jàpp di ko torturer di ko torturer mu ñëw rëcc ba ñëw jóge seen frontière ñëw dëkk boo xam ne mooy dëkku jullit bi ñëw ba ñooñu man koo mais sauf am kenn émissaire wu yéeféer yooyu dëkk bi mu da ngeen ñu koy delloo wala sax mu bu ngeen ñu ko delloowul dootuñu amat ak yow benn accord te dañoo defoon ay accord yeneen saa saa ne demal ñu demal delluwaatal. gars yi ne ko yore saa saa ne yeneen saa sax ne ah mais accords yi loolu la wax <laughs> mooy man ñaan naa gis ngeen ñaan naa mais mayu ma ko ndax mbir mi doo xool instant T xam nga loolu metti la waaw xam nga loolu metti la Seydina Omar jóg jël jaasi ji ñëw ci Suhayl ne ko Suhayl ñu no euh, Abu Jandal ne ko Abu Jandal xam naa moom moom Seydina Omar daa bëggoon provoquer saa yi rek te <laughs> tamit mer na quoi dañoo mer ngir yàlla quoi mu ne ko abu jandal delluwaatal te nga xam ne dereetu yéefar dereetu xaj la <laughs> fa inna dama ahadihum damu kalb wala yaa xam nga rek naa war ak ak ak ak ni mu ni boo kii quoi <laughs> te su la la fekk bàyyi waaw na ko daal yor ja léegi yoneen saa salaam xam noonu lépp mu ne leen mais bàyyi leen mais te tuuti lañ ci nekk affaire yi jeex te ñoom ñoom ñoom Abu Jahl la ngeen àndaloon ba ñu rëccee sax après rëcceel lañ seen bopp la ñu rëcceel seen bopp ginnaaw accord yi xoolal yoneen saa salaam ñu mel noonu la ne dellu leen fan la ñuy dellu buy delluwaate xam nga ñooñu la ñuy gën a torturer waaye yoo xam ne dañ ko ab fugitif dañ koo jàppoon moom mu mu fexe rëcc bañ bañ ko xam nga ko bu ñëwaatee tay ñu gën koo torturer yeneen saa sam xam na loolu mais mu ne ko demal rek ah comme ko wax nañ loolu laa ko bañ mooy gis yooyu injustice la yeneen ko mais ma mais yow léegi wu dee xool nga yeneen saa sam da yow yow nga bëgg ne problème u adduna bi yow yaa koy régler yow waaw mooy xam-xam mooy doxal mbir yi te xam ne borom bi loolu namm namm borom bi la te kenn du jañanteeg borom bi ci ay namm-namm wa ma tashaa'una illaa yashaa Allahu de jaam ñi na ngeen xam ne du ngeen bëgg dara dul daa fekk loolu mooy la yàlla bëggoon ci yéen ba pare ne mooy xew rabbul alamin mooy borom boo leen bindee fi képp ku nekk la muy def daa neex borom bi bu ko neexuloon du am lépp ci sultanaam la teg la teg ci saytanaam waaw ci lay doxe kon nag nañu revenir te xam ne mbir yi du ay xamaas ay jaay fugg ak nàngam ak yooyu moo la ciy may moo la ciy génn non non non mooy xam-xam bu leer nañ moo lay génn ci teenu lëndëm yi bal géeju duusu lëndëm yi jàllaañoo xam-xam moo lay niital ngir nga xam fooy teg sa tànk sinon di juuma kenn du la ne amoo yéene bu baax mais yéene bu baax kese daa doyut daa war xam-xam bu nañ bu yii lay niital ba doo tàbbi ci ay erreur waaw kon nag mbir mi yëpp loolu mooy problème bi nga xam ne moom la jeunes yi amul woon voilà loolu lañ amul woon moo tax daf gisoon ñenn ñi mën a dem siri jàpp ay ay nit ñoo xam ne julli lañ daal di leen faat faat yu metti waaw ba pare ñoo ñoo xam ne ñoom dañuy ay ay julli lañu moo tax ngay gis ñenn ñi mën a ñëw ci benn jàkk gaa yi àjjuma kii ñu placé boobu boobu aywa te jàkk la gaa julli àjjuma parce que lam xamuñu tous waaw xamuñu dara waaw ah ñii bee xamuñu ko laa wax. wal iyaazu billah kon nag insha allah mooy côté boobu moom jaruñu fi sonn euh, dañ lay delloo rek ci chapitre boobu euh, mooy euh, ci siira bi chapitre sept mooy tome sept ah. tome 7 ñu ngi ko dugaloon le euh, euh, le 16 février 2016 lañ ko dugaloon archive boo demee foofu ci siiratu rasulillah alayhi salatu wassalam di nga ko fa fekk insha allahu tabaraka wa taala lu gën yaatu kon nag dañuy yem nii bi di nag ñu dugg nag ci chapitre bu njëkk bi mu indi ci kitaabul jihad moom al imam al hafiz nawawi